washukru in lam yaku damban kon sëriñ bi radiallahu bi nga xamante ne nii lañu wax ci bunt bii muy di sàmmoonteeg ah, taxawaayu jaam bi ci ay manifestation ay tajalliyaat yu borom bi di def ci moom di ko feeñoo benn mu njëkk bi ci ñett ñeenti biir la woon waaw fara'iyan arba'atal awqaati sàmmool ak ñeent ci lii nga xamante ne nii ay taxawaay la ci jaam bi jamono ji nga xam ne borom bi daf koy feeña ak jaamu yàlla mu sawar ci nekk ci nan lay matale àq ya ak yan laadaab yani teggin la laaj benn la deuxième bi mooy jamono yi nga xam ne borom bi daf koo feeñoo ay xéewal di xéewale jaam bi xéewalu xam-xam xéewalu alal xéewalu lépp yu mel noonu lan mooy àq ya ca waxtu woo wali loolu dal la borom bi defal la loolu la feeñale ko ci yow waaye yan ñooy teggin yamu laaj ci ñetti boobu lañ jeexaloon bii weesu ñu war a dugg nag ci beneen ñetteel bi nga xam ne taxawaayu jaam bi ci yi nga xamante ne mooy arbantal awqaati waxoon nañ la du ay deux heures trois heures quatre heures tout suba tisbaar tàkkusaan déedéet du loolu léegi nag bu ñetteel bu mu ngi mu ne nag fa xaquhu fi kasrati l isyaani voilà kanta àqam hein muy àqu waxtu yi te wax naa la du waxtu wële mooy taxawaayu jaam bi voilà ci jamono joo xam ne moom daa nekk fii kasratil isyaani ci bari di mooy borom bi borom bi ci maadu teem la ko seetaan ay mooy yàlla yu bari di jaar ci moom waaw loolu bu jamono jooju noonu mais jaam bi lan mooy àq ay boo nekkee yow jamono joo xam ne dangaa làmboo ak ay bàkkaar yooyu def ay mooy yàlla mu ne bu boobaa lii la xaw fun da ngay ragal sa borom mi nga xam ne moom moo tëre lii yow nga koy dikke yow jaam bi wa tawbatun waaye it di tuub lu mu gën a dellu ci moom même bu nee ne sa bakkan léeg-léeg mu delloo wat la ci waaw ndax waxoon nañ la yonent bi sa salaam waxoon na alayhi salaatu wasalaam ne at-taa'ibu min adh-dhanb ki nga xam ne day tuub ci bés bi kooku du koo xamante ne di di dellu di tuub di def bàkkaar di kooku nekkul kuy persister laysa bi musir walaw aada fi dhanbi sab'iina marra fil yawm même bu dee aw kamaa qaal alayhi salaatu wa salaam même bu dee daan dellu ci bàkkaar bi soixante-dix fois juróom-ñaar fukki yoon ci bés bi kon loolu ama am solo ngoo voilà di tuub di dellu bilaa tawaani ci loo xam ne amulug yéexal amulug amulug amulug gàttañ la wala di yéexal déedéet amul loo yéexal bu boobaa bul ne naa bàyyi xatta yahdiyana yahdiyanillah comme li borom al-Akhdari Abdurrahman rahmatullah alayhi di wax ah kënaan waa yow man daal naa bàyyi xatta yahdiyanillahu quoi voilà man daal naa bàyyi rekk xatta ba kera nga xamante ne nii yahdiyani ci la may gindee allahu borom bi tabaaraka wa taala mu ne la déedéet bul def loolu waaw bilaa tamaani noo koy defee sa tuub goo gële bi kasratil bukaa yi la koy feeñal tamit mooy bari looy jooy ci sa kaayaw sa problème sa bàkkaar yi nga nekk wat tadarru di torox jëm ci sa borom ma abtihaali ànd ak jël sa lépp joyal ko ci sa yàlla ci borom bi tabaaraka wa taala torox ngir moom waaw yokkuk torox yokkuk wàcc sa bopp si naasil waraay ak di rëbb di sàmm di ñaan di jéem a ut di jéem a am alwara mooy ak ak ak téye sa bopp waaw ci lépp loo xamante ne moom la boroom bi bañ moom la tere tey jéem a nekk rek ci li nga xamante ne nii ak sàmm nekk ci sàmm tey bàyyi yi nga xam ne moom la tere ak yi nga xam ne ñooy lënt yi waaw lii ci jamono yi mooy yàlla yuy feeñe ci yow nii nii nga war a comporter yo waaye du lii kese mu ne wa shukru waaye del sant sa boroom nga ne ma nekk ci bàkkaar bi sant sama borom mu ne la waaw waaw lu tax id lam yaku ak bara ba nga xamante ne bàkkaar bi nga def yow gis nga ne am na bu ko gën a bataa am na bu ko gën a rëy waaw yow fii mu ne dangaa def bàkkaaru lan bàkkaaru jël alalu jàmbur garaw na noo garaw na lool waaw ak a garaw sax moo tax bokk na ci kabaa idi kon comme li Mawlana Ibn Abbas waxoon radiyallahu ta'ala anhuma ni ñuy xame kabaa'ir yi bokk na bépp bàkkaar boo xamante ne borom bi daf ci rëbb ka ko def wala mu teg ci ab xadd ab pen ne ku def lii teg leen ko lii ci àddina bi wala mu rëbb koo kël walla ay ay dig ko ci safara ak yu mel noonu ne loolu yooyu foo ko gisee loolu day wane ne bàkkaar bu mag la te sàcc jël alalu jàmbur ci lu la daganul loolu bokk na ci yooyu moo tax mu ne as-saariqu ay saariqatu faqta'u aydiyahuma sàcckat bu góor beeg sàcckat bu jigéen bi dagg leen seeni loxo kon kay loolu mooy kabira waaye am na lu ko gën a garaaw shirk bokkaale yàlla yow bàkkaar bi nga def xoolal santal yàlla ci la seetaanu la nattoo la bi gën rëy muy shirk ak weddi yàlla waaw kon nag booy tuubaale nga santaale sa borom id lam yaku ba nga xamante ne yow bàkkaar bi nga def nekkul zanban akbara nekk bàkkaar ba gën a mag walasta te tamit nga sant yàlla ba yow ba nga ñëwee ba sa xel tuub dem ci mu def ci sa tuub sa xel ak sa mbir mu def ci ne war na ngaa war a tuub nga sant yàlla ci loolu walasta te ne ko mustaxillahu di daganal loolee parce que kuy daganal ab bàkkaar kooku moom du du rëccu du tuub mukk kooku tuub parce que day jàpp ne yàlla xaraamal moom la daganal boppam waaw fii mu ne ñi nga xam ne yëpp dañoo daganal riba ci seen bopp te yàlla tere ko ne wa xaramal wa borom bi de mooy ki nga xam ne moo daganal njaay ba pare xaraamal riba nga gis gaa yoo xam ne ñoom dañoo ñëw tey ne lii dara ne mu ci wax wax sa waay kooku nan lay tuubi kooku du tuub yow nag santal yàlla ba yàlla defee bi nga xamee reconnaître hein këni ah def naa bàkkaar nag ah def naa lu jaaduwul ba ngay tiit ci sa borom di tuub te ne mooy te borom bi nga sant ko ci le fait defu la yow ngay daganal bàkkaar boo bële ndax daganal lu yàlla xaramal dalay def yéeféer waaw fii mu bés boo li leer ci alquran suñu borom ne xamru dafa dafa lii nii xaraamal naa ko bu leen lekk mbaam xuux nga ne may manee xam naa li alquran wax xam naa li yonent bale sax wax mais dagan na yow yéeféer na voilà ak ku mën a doon sa sëriñ même bu yëgee ne yow loolu ngay wax kooku ci saase da laa war a dàq ci saase bu la fa bàyyee ne mu ne di wane ne gërëm na li nga wax moom ci boppam yéeféer la moom waaw moom ci boppam laa wax de waxuma ay ay ay tergiversé moom ci boppam yéeféer la bu boobaa moom sëriñ bi voilà nga <laughs> naan malade kon nag moo tax daganal bàkkaar graw waaw lu leer ci alquran sax réeroo du dangaa topp sa bakkan kese mais danga ne maa tey xam naa lépp laa wax yàlla lii la wax mais ma ne loolu demewul walla iyaazu billaah man li ma wax daganal ko looloo deme noonu kooku yéefar la ku ko ci jàppale yéefar nga ni moom walla iyaazu billaah kon santal yàlla ba mu defee ne walasta nekkoo mustaxillahu di daganal bàkkaar ba lis li lis dira ndax doyadal ko waaw mu ne maa mulaaxadati an nga ànd ak ci ba léegi mu ngi lay wax àq yi nga xamante ne boo nee ci ci ci ci ci ci bàkkaar maa ànd ak mulaaxadati ngay ngay géndeeku tey seetlu di observer ci bàkkaar bii la borom bi seetaan mu dal la lutfillaahi mooy ñeewanteg yàlla gi mu am ci yow nga ne mu ne waaw sum ginnaaw gi xafiyi minnatin nga gis sew-sew may yàlla lëhu bi nga xam ne moom la defal jaam bi bi mu la defal waaw bi nga xam ne moom la jaarale ci bàkkaar bi xaysu ta'um foo mën di féete yow jaam bi waaw ma ne loolu de man jaaxal na mu ne la waa kaay nag ma expliquer la lu tax ngay war a seet seetlu sew-sew ah xéewalu yàlla gim jaarale ci bàkkaar bi defal la ko foo féete ak ñeewantaamam ak ñeeween talam mu ne id rubbama takunu hadihi sababa lika fi ujubihi ida maktasaba mu ne id ndax rubbama ma amaana takunu gis nga bàkkaar bii mu la teg haadihi bàkkaar yii mu la teg mais mu nekk sababa yi mu seetaan mu laal la mu nekk sababu mu nekk échelle nekk li waral li kaffi ujbihi ngir jaam boo bële nga xam ne yow ci jaamu yàlla nga ne woon borom bi seetaan la nattoo la benn bàkkaar boo xam ne yow da nga ciy wàcc waat sa bopp doyadal sa bopp xam ne doo dara kooku est-ce que dina dina dina dina dina dina aaw jëf dina aaw ci ay mbiram mukk ne nag loolu nag xoolal kon sew sew xéewalu borom bi nga xam ne mu ko koy la ko defal te jaarale ko ci bàkkaar bii nga xam ne tax na feebaru rëy rëylu seebaru aaw jëf bi la naroon a dal parce que yow daal gis nga ne ay ay ata ngii defoo benn bàkkaar en tout cas ci li nga gis alors que ku yaakaar ni defoo bàkkaar foofa sax loolu kese bàkkaar la voilà <laughs> voilà léegi yow nga jàppoon loolu ba naroon a aaw jëf borom bi nattoo la nag benn bàkkaar bu mel noonu nga gis ko mu ne loolu xoolal rek